a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fayaquulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi libaas wa fil baabi saabi'i ashar ba'dal mi'a wa anhaa radiyallahu anhaa annahaa qaalat xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata gadaatin wa alayhi mirtun murahhalun min sha'rin aswad rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala al-mirt bi kasri al-miim huwa kisaa wal-murahhal bil-haa'i al-muhmala huwa alladhii fiihi suuratu rihaalil ibil wa hiya al-akwar kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu gisee ci garab gi ñu nekk ci bunt bi ñu nekk ci toolu nit ñu selliñ radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum di e, kitaabu libaas yére bi nga xam téere bi nga xam ne wax ci colko gi ñu ne woon chapitre 117 Eh, ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro 786 mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu anha annaha qaalat kuffina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwaabin biidin sahuuliyatin min kursufin laysa fiha qamiisun wala imaama walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu xadis boobu xadis boobu doon ñu leeral li nga xamante ne mooy lu weex ngëneel gi mu am comme ni mu ko waxe woon ne wa kaffinu fiha mawtaakum moom alayhi salaatu wassalaam nañu woon lu weex loolee de leen ko sol te bu ngeen amee ñu génn àddina ci yéen na ngeen def li nga xam ne moom ngeen leen di sànge bala ngeen leen di denc loolu mu indil ñu xadiis bi ñu gis bi weesu ngir leeral ñu ne loolu rawatina li nga xamante ne mooy waneeti ngëneelam gu rëyatee rëy rëy rëy ginnaaw digal googu mooy li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool la ko boroomam tabaraka wa taala tànnal bi nga xamante ne ci lay génn àddina moom alayhi salatu wassalam dem ila rafiqil a'la kon mu ne léegi nag muy indi beneen xadis boo xam ne comme niñ ko waxoon fii muy ñëw nag ci am nga waxoon na la ci xadisu ki nga xamante ne mooy Seydina Jaabir xadis numéro 784 ak xadis Seydina Abi Sa'id Amr waxoon na la yonent bi saa saam dafa dugg Makka wa alayhi sayna Jaabir imaamatun sawda fekk mu ngi woon ci kawam mu ngi defoon ci boppam kaala goo xam ne gu ñuul la woon sayna Abu Sa'id Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu mu ne mu ngi mel ni maa gis yonent bi saa salaam alayhi imaamatun sawda qad arxaa tarafaha bayna katifay katifay waaw mu ngi yor kaala gu ñuul goo xam ne mu ngi yor uh, uh, uh, wet yi eh, wet yi ci diggante mbagg yi loolu waxoon nañ la loolu waxoon na kaala gu ñuul waxoon nañ la loolu rek doyoon na ci ne yére bu ñuul bi mu ne woon wa jawaazil aswadi bul fàtte na al imaam dafa tudde buntu baabu istihbaabi thawb al abyad buntu bi wax sopp guñ sopp sol yére bu weex mu indi ñaari xadiis yu njëkk yi waaye indiwaat xadiis bii ñu fee ñu mujj te ne sol googu xataa kiy dund ak ki génn àddina wa jawaazil ahmar yi moom di ci ñaar sol possibilité sol lu xonq ñaari xadiis wal as wal axdari ah wal asfari aswad foofu lañ newam léegi nag wal aswad bii lay ñëwaat mooy bu ñuul mu ne waa ne xadiis numéro 787 mu ne mu ngi jële ba léegi ci moom mooy kan sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na xaraja génn na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zaata ghadatin benn suba dafa génn wa alayhi te ba nga xam ne ci la génn mu ngi woon ci kawam moom alayhi salatu wasalaam la nga xam ne moom la soloon keroog mooy mirtun al imaamu al xaafizu an-Nawawi mu ne al mirtu bi kasril miim bul wax martun bul wax murtun mi miim bi da koy masque suuf mu ne loolu mir mooy bi kasril mim huwa kisa mooy am ab yére la bu diis waaw ab yére la boo xam ne kisa ab yére am mbàjj boo xam ne yére la bu diis euh, ci alminhaj nag foofu dane taaratan dane almirtu bi kasril miimi wa iskaani ra waaw fii def fii la leeral ci al ne ra bi mir parce que mën na la lim mi bi nga ne miratun ci ci miratun xanaa miritun déet mu leeral ne raa bi nag da nga koy sukkoon masque sukkoon masque niig mu ne wa huwa kisaa'un yakunu taaratan min suuf wa taaratan min sha'r aw kattan aw xëz mu ne daa nekk ci yére boo xam ne léeg-léeg day nekk ci leen léeg-léeg mu nekk ci fourrure yi nga xam ne ci euh, deru animaux yi lañ koy jële wala coton ak yooyu noonu ah, loolu kon loolu mooy mirt mu ne yeneen tubaab yi saa saa bi génnee mu ngi sol benn mantu benn yére boo xam ne ah muraxalun mirtun alayhi mirtun muraxal mu ne muraxalun ci suuf wal muraxalu bil xaa il muhmala mooy xaa bi amul tomb wax muraxalun déet muraxa xa amul tomb muraxalun huwa mu ne loolu alladi fii suuratu rixaalil ibil mu ne mooy yére bi nga xamante ne nii dafa am dessin wu. Euh, mooy teg ak teg ar raxlu ar rixaal pluriel bi mooy li nga xam ne mooy booy toog ci gëléem bëgg mu nooy li nga ciy teg mu ne loolee mooy ab dessin wam yére bi loolu lañ ci dessin loolu lañ ci dessiné mooy euh, aji kiy war katu gëléem bi bu toogee ci gëléemam loolu nga xam ne moom la ciy teg comme ni euh, cavalier bi di fas am lu mu ci teg ngir mu nooy teg gi dessin nag la nga xamante ne mooy Euh, euh, loolee ñu ciy toog ci kaw gëléem moo ne woon ci yére bi mooy loolu lañ ci dessiné woon waaw mu ne wa hiya al akwaar mu ne loolu nag mooy al akwaar waaw mooy euh, kawrul wala kuuru kawrul ibil yi nga xamante ne dañ koy teg ci kaw gëléem gi ngir mu nooy loolu mooy nga xamante ne yudaa'u ala al ba'ir li yurkaba alayhi dañ ko ciy teg ngir ñu daal ko ci euh, teg euh, euh, nga xam ne day ànd ak yu mu àndal nooy yi nga xam ne léeg-léeg mu amaale li nga xam ne mooy étrier ak lu mel noonu ñu teg ko ci nga xam ne ci la nit ki teg tànkam yi mais kawru mooy li li ñuy toog daal loolu mooy yére bi yoneen saa salaam de de soloon loolu lañ ci dessin voilà kon mu ne min sha'arin voilà ci fourrure la woon nag ci leen la woon mooy ci fourrure la woon ci loo xam ne ci deru ci euh, karawu animaux yi lañ ko defaree woon yére boobale aswada boo xam ne yére la boo xam ne dafa ñuuloon mooy yére bi dafa ñuul am ay dessin yoo xamante ne dessin bi yi nga xam ne moo ci nekk mooy euh, kii euh, teg ki kii toog ci gëléem bi li muy toog dessin wu loolu moom muy toog moom lañ def ci yére bi yeneen saa salaam daal di koy sol daal di génn rawaahu mu ne xadiis bi soloona ko muslim al imaamu abul xuseyni muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayriyu an-Naysa an-Nisaburiyu rahmatullahi alayhi léegi njàngat première njàngat mooy est ce que moom donga ko solo ñu ne hadis bii de al imam sëriñam imam ahmad solo na ko mbokk taalibem al imam abu dawud solo na ko ak taalibem daal imam abu isa at-tirmidhi al imam abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi ci kitaabul libaas wa zina kitaabul libaas wa ziina baabu tawaadu fi libaas voilà téere bi wax ci wàllu colko bi ak taaral ah, baabu buntu at tawaadu mooy nekk koo xamante ne da ngay eh, digg doomu eh, yemamaay fi libaas yi ci wàllu col yi nga xam ne loolu nag surah yee ko def façon ñoom imaamu an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa haddathani Surayj ibn Yunus mu ne wa haddathani te nettali na man dong imaam Muslim Surayj ibn Yunus suñu sëriñ sama sëriñ bi Surayj ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Abnawi rahimahullahu ta'ala al-Abid rahmatullah alayhi Abul Harith qala mu ne haddathana mu ne moom nettali na ko Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida mu nekk ko nettali mooy Yahya ibn Abi Zakariya ah, Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida Abi Zaida nag turam moo doon Maymun ibn Fayruz Abu Sa'id al-Hamadani al-Qadi al-Kufi al-Wadi'i rahmatullahi alayhi an abihi mooy Yahya ibn Zakariya jël ko ci baayam di Zakariya ibn Abi Zaida ah, kon moom moo ngi nag ah, moom moo ko jële ci moom wax nañ la Abu Zaida mooy Khalid eh, ibn Maymun Eh, Maymun ibn Fayruz eh? am ñu ne Hubayra ibn Maymun la ibn Fayruz al-Hamadani moom Abu Yahya al-Kufi al-Qadi moom Zakariya ibn Abi Zaida kon nga gis ne doom ji moo ko jële ci baay bi voilà doom ji muy Yahya moo ko jële ci baayam di Zakariya eh, rahmatullahi alayhima ha imaam Muslim taxawal mu indi la beneen càllala wa hadathani mu ne hadis bi nettali na ma ko ba léegi man dong Ibrahim ibn Musa sama beneen sëriñ di Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi Abu Ishaq ar-Razi moo siiw woon ci as-Saghir ak al-Farra rahmatullahi alayhi Abu Ishaq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibn Abi Zaida kon jëfeeñ na mooy Yahya bale mooy doomu Abi Zaida mooy Yahya ibn Zakariya ibn abi zaida ha mu ne taxawal ma ndil la beneen ñetteelu càlla la wa haddathana ahmad ibn hanbal voilà mu ne xadis bii nag nettali nañ ko fekk am mbooloo lañ ahmad ibn hanbal waxoon nañ la sànq lan lañ la wax nee nañ la xadis bi imaamu ahmad da koo soloo wax nañ la dañ ne la imaam muslim soloo na ko ak sëriñam imaam ahmad ak bokk taalibam imaam abu dawud ak taaliba imaam muslim bi al imaam at-tirmidhi kon imaamu ahmad a ngoongu <laughs> nee fii Ahmad ibn Hanbal wa haddathana imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu ne nettali nañu Ahmad ibn Hanbal kan mooy kooku fay wóor na boo xamul kuy Ahmad ibn Hanbal ak billee yow boo mayul da ngay am problème non non attention non Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf ibn Qasid ibn Mazin ibn Shayban ibn Zuhal ibn Sa'laba ibn Ukaba ibn Sa'b ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il mooy kan ash-Shaybaniyu sëriñu waa kutubu mooy sëriñu kii bokk waa ahlu sunnati wal jamaa imaamu ahlu sunnati wal jamaa di imaam Abu Abdillah ash-Shaybaniyu al-Marwaziyu al-Baghdadiyu Baghdad la dëkkoon muy al imaam Ahmad mu siiw mi <laughs> ibn Hanbal mi nga xam ne mooy sëriñu ngiiru Hanbali waaye <laughs> waaw. xam nga moom ci ngiiram ku mel ni euh, euh, xutbu bu mag bi ak Cheikh Abdul Qadir al Jilani moom Hanbali la woon ah, ci wàllu mazhab ah waaw Hanbali la ci wàllu mazhab waaw même bu dee xutbu yi ñoom dañu nekk ñu indépendant mooy dañu nekk ñoo xamante ne mais ci lool ndaw ndaw sharaf <laughs> ah waaw imaamu Ahmad radiyallahu ta'ala anhu ah. Eh, kon moom eh, Ahmad mu ne kon nettali Ahmad ibn Hanbal moom nag maamam ji lañ koy dàkkantele Hanbal Ahmad ibn Hanbal waaye baayam du Hanbal ah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad voilà kon mu ne kon nettali nañu Ahmad ibn Hanbal wa haddathana Ahmad ibn Hanbal imaamu Muslim rahimahullah mu ne qaala mu ne imaam Yahya ibn Zakariya kon nga gis pivot bi mooy kan. muy Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida min gis sànq mooy imam Muslim boo seetloo càllaleem yi lenn la da ko jëlee ne haddathani Surayj ibn Yunus sama sëriñ bi Surayj ibn Yunus nettali na man dongo waaye nettali na ma man dongo tamit Ibrahim ibn Muusa waaye nettali nañu ñun ñu bari Ahmad ibn Hanbal ñoom ñépp ñoom ñetti ñi ci kan lañ ko jële kii dana ñii ñoom ñépp dañu ne ku ci nekk dane haddathana keene Yahya ibn Zakariya Surayj ibn Yunus Ibrahim ibn Musa ne haddathana Ibn Abi Zaida kanta imam Ahmad mu ne haddathana Yahya ibn Zakariya mooy kon nga gis ne xadis bi yëpp yoon bi day jaaraat ci Yaxya ibn Zakariya mu jëla ko ci baayam an na mu ne axbarani xabaare na ma bi sama baay an Mus'ab ibn Shayba léegi nag fii nag la commencé nag dugal keneen koo xam ne gisuñu koon muy Mus'ab ibn Shayba ibn Jubayr ibn Shayba ibn Usman ibn Abi Talha ibn Abd al-Uzza ibn Usman ibn Abd ad-Dar wa banu Abd ad-Dar ngoogu wayhan bani Abd ad-Dar wayhan humata al-adbar darban bi kulli battar voilà kon moom ci ñoom la bokkoon al-Abdariyu moom mi al-Qurashi al-Abdariyu al-Makkiyu rahimahullah al-Hajabiyu al-Hajabiyu moom ñoom ñoo bokkoon ñi nga xam ne ñoo doon yor eh, eh, caabi Kaaba ji ah eh, ñoom waa Banu Abdiddaar xaazinul Kaaba Allahu akbar ah kon Mus'ab moom moom moo Ibn Shayba an Safiya bint Shayba mu jël ko ci mbokkam bi Safiya mm, bint Shayba al-Hajibu ibn Usman Shayba wa ibn Usman ibn Abi Talha ibn Abd ad-Dar ibn Abd al-Uzza gaa yi seen seen baay yi nag <laughs> seen cousin yi seen maam yi nañ leen a rey ñoo yoroon drapeau ba <laughs> <coughs> ay ku yor ñu àjjante la ah ñoom ñii nag Euh, al-Qurashiyya al-Abdariyya moom la ko jëlee kon ci bokkam bu jigéen an Aysata Safiyyatu bint Shayba moom mu jëlee ko ci Sayyidatu Aysa radiyallahu anha mooy Aysa bint Siddiq bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa Abu Quhafa Usman la tuddoon ah ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b at-Taymiyya al-Qurashiyya Ummi Abdillah al-Madaniyya al-Makkiyya al-Makkiyya al-Madaniyya Ah zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam anna qaal xaraja annabi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmi zaata ghadatin wa alayhi mirtun murahalun min sha'rin aswad alhamdulillah kon nii la ko al imaamu muslim abul husayni daal di eh, indee kon lii nii eh, mu des eh, ginnaaw bi ñu gisee lii léegi nag baat yi ñu gisoon sànq imaamu Nawawi rahimahullah bi ci al minhaj xam nga fii dañu gis. wa alayhi yonent way saa saa bi mu génnee mu ngi woon ci kaw mirtun murahalun min sha'rin aswad yére boo xam ne mantu boo xam ne murahal mooy dafa amoon dessin woo xam ne peg peg yi ñuy toog ci kaw gëléem moom lañ ci dessiné woon al imaamu Nawawi rahimahullah nag mu ne ginnaaw bi mu takkee dapt affaire bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne waaye nii nag hada huwa as-sawab mooy muraxal bi fathi ra'i wa fathi al-ha'i al-muhmala mooy raa bi ñu fatha ak xaa bi nga xam ne amul tomb mu ne hada huwa as-sawaab alladhi rawahu al-jumhur lii mooy li wér li nga xam ne jumhurul ulama nii la ñu soloowe xadiis bi mooy boroom xam-xamu xadiis yi nga xam ne ñoo ko solo wa dabatahul mutqinuuna ñi nga xam ne ñoo brillant tamit nekk ñi nga xam ne ñooy toppatoo xadiis yonent bay saa saa ak ni ñu koy takkee ni ñu koy dappoo nii lañu ko takkee ne lii la muraxal la mu ne waaye wax ak alqaadi mu waaye wax waaye nettali na alqaadi di al imaam kan alqaadi Iyaad ibn Muusa almaliki almaghribi dëkkoon fii ci Rabat eh, anna ba'dahum rawaahu bil jiini mu am na nag moom nettali na ne. am na nag ñu ko soloo ñu soloo euh, hadis bi que ole muraxal ñu ne murajjal waaw mu ne mu murajjal waaw loolu mooy lan murajjal bil jiimi al loolu mooy alayhi suwaru rijal mooy ay dessin ay góor a ci woon mu ne wax sawaabul awal lii dëgg mooy bu njëkk bi loolu daa amul yeneen saa salaam solul yére boo xam ne ay nit lañ ci dessiné du loolu <laughs> non muraxal la waaw kon nag bés boo fi ñëwee xam nga léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne dañuy karŋaatu ci lu nekk waaw pour wéyal seeni caaxaan yi nga xam ne moom lañ nekk di kalaŋaatu mooy di ut foo jàppandu ko waa kon kuy daanu jóge ci garab ci kaw garab di daanu di jéem a jàppandu ci ay xob xobu garab ga est-ce que dina teye ne ndill ci suuf non danaan ndill ndax bu jàppee ci feuille bi feuille bi daa gàttal yow ngay peser quatre-vingt-dix kilos cent kilos jóge ci kaw di wadd di jàpp benn xob boo xamante ne nii matul euh, euh, ñaata waaye yow mat gramme sax ay milligramme sax waaye nga nga naka lu ci cent kilos di jàppandoo danaan ndëll saay ndëll ci suuf bopp bi na rayax bu mayewul ndugg la damm waaw dama am gaa yoo xam ne dañuy kalaŋaatu ci yu mel nii mooy ngir wéyal seeni caaxaan mooy sol yére boo xam ne daa am ay dessin nit loolu noonu baaxul waaw loolu moom baaxul léegi nag ngir wéyal loolu nit man na ne xam nga lii xamuñu ko nga ne ah saa yi mbaa doo leen may point ma ne leen non <laughs> comme que ñëw nañ di ko wax na leer waaw ñu mel noonu sax en général du ñu gis xadis du ñu xam lii waaye mooy mën nañoo kalaŋaatu ci lii naan moo am na ñu ko solo ñoo xam ne mu rajal lañ wax waa yére ba dañ cee dessin ay ay ay nit ñu ne la amul loolu lañ la ñu dëgërul non <laughs> loolu la la imaam yi nga xamante ne yow al mutqinuuna ñi xam xadiis yonent way saa saam te soloo ko muraxal lañ ko soloo waaw léegi loolu tasxiif la jiim bi amu ci waaw kon boo wanoo wéel saw caaxaan que sol sa yére yoo xam ne yéenañ ci dessin say actrice ay acteur ci sa yére yi di taxawaaloog moom bëgg a wan ne gars yi c'est bon parce que yeneen sa salam sax bon am eh, génn sol yére boo xam ne fii fii mir mirtum ay lu nekk boo xam ne soor ma ne la é baal sa caaxaan yi ngay wax la wax waaw mertun mora xalla du mora jal kon nag loolu lu ama am solo la kon mu ne loolu nag lu leer la ah. wa sawaabul alo waaw wa maanaahu alayhi suratu rihaalil ibil newoon na ca yërëbam soloon comme niñ ko waxoon sànq dessin wu li nga xam ne mooy teg gi ñuy toog ci kaw gëléem wala ba'sa bi hadhihi suwar as-suwar mu ne imam an-Nawawi mu rahimahullah ci al-Minhaj mu ne te lii amul benn problème dessin mooy lépp loo xam ne amul woo waaw wa innama nga dessiner ko sol yére boo xam ne daa am dessin yoo xam ne comme ak garab walla desin boo xamante ne nii benn ab panneau wala ab yére boo xam ne ab fenêtre lañ ci def wala ab oto lañ ci dessiner loolu lépp daraa ci newul lool mën naa nekk waaw <laughs> waaw moo tax mu ne wa innama yaxrumu taswiru ah, alxayawaan li nga xam ne moo xaram mooy di dessiner loo xamante ne nii sol loo xamante ne dañ ci dessiner lu am ruux loolu nag waxoon naa la dinañ ci ñëw <laughs> yaa koy fàttale ko léegi naan <laughs> léegi est-ce que c'est yi jaar ci télé yi dagan naa xool ak tamit li nga xamante ne mooy ci wàllu suwar waxoon nañ imaamu yi da ko defal bunt waxoon nañ la foofu la ñuy ñëw boo fàttale ko ba nga naan billee yow warul na jàll boo fi naree tax ba ne la seetaanum télé sawaay du mën a nekk ma ne la kan moo ko wax <laughs> man maa ko wax <laughs> bu dee loolu am na sax <laughs> yow ku la ne am na dama ne loon xaaral ba booba waaw bu boobaa dinañ gën a dugg ci masala wi insha allahu taala mu ne loolu lépp li ñu tere mooy loo xamante ne yére boo xam ne wa innama yahrumu taswirul xayawaan loo xam ne day dund daa am euh, euh, ruux di dund comme animaux yi nit ñi ak yooyu mu ne wa qaala alxataabi mu ne kanta alxataabi rahimahullah dana al muraxal alladi fi xutut mooy yoo xam daa mooy rëdd boo seetloo imaam alxataabi <laughs> moom tàmm mu ne bu joxee yére bu mel nii mu ne yére boobu boo koy daa ay rëdd waaw <laughs> loolu moom la bii passé bi euh, imam al-Mubarakfuri euh, rahimahullah bi mu ne bi bi saxaaba bi ne man de yonent bi alayhi salaatu wa salaam dama koo gis waaw dama koo gis euh, mu nekk ci kawam yére boo xam ne dafa saw baani axdaraan abu rimsa ah, eh, mu ne qaala al-Aasim no qaala al-Isaam nee na mooy daa yooyu am rëdd la mu ne yii moom xam nga ne li mu wax ba'idun dafa sori mu rëdd yu vert saxaaba yi yu vert nga am rëdd yu vert <laughs> te waxoon naa la ba ñuy gis ba imam Ash-Shawkani di wax euh, di reprendre waxu imam Ibn al-Qayyim boobu ngir euh, wan ne imam Ibn al lii mu wax nii amul dalil waaw kene bu xonq mu naan bu xonq bi ay tene woon mais du yére bu xonq ba pare di naan di juumloo xam-xam boo xam noonu la doon ne alors que moom mii li wax moo amul dalil <laughs> waaw du ci du ci luxa du ci du du ci wàllu sharia li imaamul euh, Shawkaani boobu waxoon naa la xam nga ba ñuy ba imaamul Xaafis doon nettal juróom-ñaari wax yi amoon est-ce sol lu xonq mën naa nekk mbir waxoon naa la waxu imaamul Xattaabi bi bi naan non imaamul Xattaabi moo ne woon non affaire bu xonq du lool mooy wëñ gi ñuy ñawe moom lañ tuub bu waaye tekkul la yëre bi daa daa daa daa daa daa daa daa danoo daa mel neneen ñi jël ko moom tuub ko ma ne la waxam bii mu wax ak ay daabay rëddëg yooyu noonu imaamul Ibnul Qayyim mu ngi ñëw di wax te dina waxam niru na lii mais du bi waaw loolu lañuy wax fii mooy ne de toute façon bi daal li muy niru ak loolu zahir bi mooy daa ñuuloon voilà yonent way sa sa am lu ñuul la soloon jeex na loo xamante ne daa amoon ay dessin yoo xamante ne dessin yu euh, teg gi ñuy sol waaw waaw léegi nag kon mu ne min sha'rin ngir leeral yére bi façon fourrure la mooy yére boo xam ne ci deru ci euh, dunq dañuy wax dunk ci wàllu ganaar wala karaw ci wàllu xar yeeg yooyu moom lañ ko defare woon leen comme yooyu mu ne bil aswadi parce que mu ne imaamu Nawawi mu ne daa wax bil aswad li anna sha'ara qad yakunu abyad léeg-léeg mu nekk lu weex moo tax mu leeral ne bii nag du bu weex de bu ñuul la woon waaw kon nag ginnaaw lii lépp lan lañ ci bëggoon wax suñu lëkkaaleeg suñu buntu leer na mooy fii yonent bi alayhi salaam lii nga xam ne da koo sol bëccëg la génn solon moom ci dañ ciy jànge ne kon euh, euh, sol li nga xamante ne mooy loo xamante ne lu ñuul la dafa leer nañ waaw waaye it dañ ciy jànge ne possibilité sol loo xam ne comme niñ ko waxee léegi loo xam ne yére boo xam ne daa ay dessin yoo xam ne Euh, du dessin wu loo xamante ne nii luy dund la waaw loolu lépp euh, man na cee nekk te tamit day wane tamit euh, bokk lañ ciy jànge wàccug yonent bay saa saab ak ni nga xam ne noonu la ne woon ku modeste ku wàcc ak col voilà waaw mu nekk koo xamante ne ku modeste la woon alayhi salaatu wassalaam Eh, eh, eh, ci wàllu colkoom wallahu taala alam kon loolu leer na kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala